annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wa salaatiin waan abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam diinaarun anfaqtahu fi sabiilillahi wa diinaarun anfaqtahu fi raqabatin wa diinaarun tasaddaqta bihi alaa miskiin wa dinaarun anfaqtahu ala anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik rawahu muslimun rahimahullahu ta'ala kon al imamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ginnaaw bi ñu gisee mbëmbëstal mi mu def ci jotaay bi ñu génn ubbay ko bunt yi ci wàllu lu jëm ci wàllu alquraan al azim lenn ci ay laaya nga xam ne ci bunt bu bees bi ci lañ ko ubbi woon muy trente-six aaya trente eh, bunt numéro trente-six wala garab numéro trente-six chapitre numéro trente-six fanweer juróom benn muy bunt bi wax ci dépenser ci njaboot ji Euh, biñ paree ci laay yi tey nag muy dugg ci beneen wàllu wi nga xam ne moo composé toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin muy wàllu yi jëm nag ci wàllu xadiis yi mu koy tàmbalee comme ñu ko waxoon huit xadiis la fi indi xadiis bu njëkk mooy xadiis numéro deux cent quatre-vingt-neuf ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent mu ne waan abi hurayrata mu ne hadis bi mu ngi koy jële sayyidina wa mawlana abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne nee na mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw diinaarun ab diinaar boo xamante ne ni anfaqtahu da nga koo dépensé fi sabilillah ci yoonu yàlla yarhamukallah diinaar mo ne la woon boo xam ne comme rek tey ñu ne ndóor ab euro benn euro un euro wala nga ne un franc CFA wala nga ne un dollar wala un dalasi wala un rouble wala un rouble sterling waaw loolu moo ne la wala nga ne janiha wala euh, yooyu waaw mooy benn mooy dinar pièce en or lay doon doon nag ak dirham ñoo amoon beneen bi pièce en argent mu ne dinaarun benn pièce dinaar nag boo xam ne yan foog daal di nga koy dépenser fii sabilillah ci yoonu yàlla bu buñ ko waxee joyal ko al sharia du ko wax alquran ak sunna li alhamdulillah liñ ci jublu mooy toolu xare yoo xam ne dañoo bëgg a xare nga jàppale leen def ci sa alal mu ne wa dinaarun ak dinaar boo ko mante ne ni yan foog moom nga dépenser fii raqaba ci affranchir ab jaam waaw mooy jaam boo xamante ne euh, da koo dimbali ngir mu libre nga def ci sa alal mu ne wa dinaarun wala benn dinaar ñetteelog yi tasaddaqta bi ala miskin boo xam ne nga koo saraxe jox ko benn way ñàkk mu ne ñeenteel ñetteelog ñeenteel wa dinaarun ak dinaar boo xam ne anfaqtahu daal di nga koy dépenser ala ahlika mooy sa ñoñ ñeent yonent bari sa sam lim léegi nag mu wax la yii nii yëpp ana ban moo ci ëpp njariñ ban moo ci gën a màgg mu ne a'zamuha ajran bi gën a màgg pay fa borom bi tabaraka wa taala alladi mooy bi nga xam ne anfaqtahu dépensé nga ko ala ahlika si sa ñoñ allah ne hadis bi rawawu soloo na ko muslimun al imamu muslim abul husayn ibnu al hajjaj ibnu muslim al qushayri an naysaburi rahmatullah alayhi laaj bi mooy est-ce que moom rek a ko solo ñu loolu déedéet sëriñam daal imaamu Ahmadu ibnu Muhammad rahmatullah alayhi solo na ko ci musnadu Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu na ko ñaari yoon al imaamu Muslim ibnu al-Hajjaj Abul Husayn moom mu ngi ko indi ci kitaabu zakat waaw téere bi wax ci wàllu zakat baabun buntu fadlu nafaqati ala al-iyaali wal mamluuk ngëneelu di dépenser ci njaboot gi ak ñi nga xamante ne ñooy eh, borom bi ñoom la def nga yor leen moo xam ay jaam lañ wala ñoo xamante ne yow yi en tout cas yow eh, eh, ci sa ronu loxo lañ nekk mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybata mu ngi jële ah, mu ne haddathana nettal ne Abu Bakr ibn Abi Shayba mooy kan Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba ah, al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala Abu Zuhayr ibn Harb ci ñetti sëriñam la ko jël ak Zuhayr ibn Harb Abu Xaysama muy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi waaye avant an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala ak beneen sëriñam di wa Abu Kurayb di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamdani Abu Kurayb al-Kufi bokkoon ci sëriñu ashaabu kutubu sitta mu ne wal lafzu kanta kaddu yi may indi nii sëriñ bii ma mujjee tuddul ci la moom laa ko jël li Abi Kurayb mu ne qaalu ñoom ñëpp nag nee nañ haddathana nettali nañu nettali nañu Waki' muy Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufi an-Naysaburi al-A'war rahimahullahu ta'ala an Sufyan moo ko jëlee ci Sufyan muy Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahmatullah alayhima an Muzahim ibn Zufar moo ko jëlee ci Muzahim ibn Zufar di Muzahim ibn Zufar ibn al-Harith ad-Dabbiyu rahimahullahu ta'ala al-Kufiyu an Mujahid moo ko jëlee ci Mujahid ibn Jabr ah Abul Hajjaj ñi ne Abu Muhammad ah, al-Qurashi al-Makki al-Qurashi al-Makhzumi mawlahum rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata Sayyidina Mujahid ah, moom moo ko jëlee ci Sayyidina Abu Hurayra Abdurrahman ibn Daw ibn eh, ah, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi rahimahullah radiyallahu anhu annahu qala qaala rasulullahi sallallahu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dinaarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinaarun anfaqtahu fi raqaba wa dinaarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinaarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik allah allah <laughs> yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon ah illah oh ñeena léegi kon ñu ñëw ci hadis mu ne Euh, ngir won la bunt bi ñu nekk lëkkaaleem ak hadis bi buntu bi am njariñ ak rëy dayo fa yàlla ci dépensé ci njaboot bi ni mu gënee ëpp doole ngay dépensé ci leneen ak leneen loolu lu mu man di doon waaw <laughs> mu ñëw di ñu wax ne nga gis nga diinaarun ab diinaare ngi boo xam ne anfaqtahu na nga koo dépensé fii sabilillah ci yoonu yàlla gis nga sànq yàlla yi sa way toolu xare fa nga xam ne la la la li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa nga xam ne gars dañuy xare waaw nga di di di di joxe seen bakkan ngir lan ngir kàddu boroom bi di kalimatu la ilaha illa muhammadun arsalahu mawlaa féete kaw waaw waaw loo léegi mu ne foofule loolu le li muy màgg màgg màgg nga xam ne borom bee ko yoonal udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir xam nga loolu mooy la mooy ghazwatu badrin ghazwatu Uhud xare yëpp tabu ko yooyu yëpp li muy màgg màgg mu ne la dinaar boo def ci loolee non ci xare boo xam ne du xare yi xam yaa ah, ay bon ñun dañoo laal ak ils vont savoir non yooyu moom seen bu affaire bopp la quoi non loolu seen affaire bopp rek la waaw seen affaire bopp kese la waaw waaye yi nga xam ne bii moom bu leer nañ que ne tax. waaw i'la'u li i'la'i kalimatil ilah waaw malgré loolu nga mooy ne nga def foofule sa alaw waaw nga xam ne borom bi lim leen dig moo bari ba mu ne inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah sayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi at-tawrah wal injili wal qur'an wa man awfaa bi ahdihi min allah fastabshiruu bi bay'ikum alladhi baaya'tum bihi wa dhalika huwa al fawz al azim fi surati at-tawba riyaay gu sabilillah rëy parce que wax ji pour nga jële porté wax ji il faut nga xam yii yonent ba saa saam cité lu nekk lan lay représenté ak dayoom ci l'islam waaw mu ne la ba malgré loolu mu ne la nga def foofu sa dërëm nga def ko ci njaboot yee ko ëpp doole allah xoolal suñu borom sabilillah gi mu ne inna allah borom bi ne ishtara jënd na kenn du wax borom bi naan ko waxal mu wax moo ko waxee noonu ne jënd na te moo ñu gën xam ñam doon waxal kenn ci lu leen xam ne ñoom amuñu borom bee moom lépp waaye moo ko tudde noonu ñu nangoo ko noonu ñoom sahabatul kiram ulaika al ulama ñoom ñooy boroom xam-xam yi bu fi benn waane waane kat jóge na le benn waane waane kat jóge nee di jaay mi moo gën a xam naan ay bon borom bi amul lu ñuy jënd ñun loolu benn wàll la ñoo xam ne loolu lañ jàpp loolu noonu demewul noonu voilà ñim doon wax mu'minuun yi mooy sahabatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam ñoo gën a xam yàlla ku dul ñoom waaw inna allaha istafa ashaba muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yawma yawma xalaqa as-samawati wal ard waaw yawma istafa nabiyya waaw jamono jom damnee yonentam la tànn ña koy àndal ñooñu comme la nu ma wax ñoo gën a sell xol ci mbindeef yi gin leen a xam yàlla gin leen a ragal yàlla waaw kon ñooñu nag la boroom bi doon wax ne jënd nañ ñoom itam ñu jàppe ko noonu xam ne loolu la kenn ginu leen a xam ne yàlla am woo leen moom moomoom lépp waaye moo ne moom lim leen jox sax seen bakkan yi ne maa ko jëndaat ci yéen ñu d'accordoal ñu nangul ko borom bi jaam day wommat amul lenn lu naan noo borom bi non c'est que non yow amoo looy jaay quoi ñun nag loolu mooy déedéet loolu yëpp waa ji foog ne fii mu ne xam-xam la loolu du xam-xam waaw loolu moom du xam-xamu dara waaw inna allaha dëgg-dëgg allah inna allaha dëgg-dëgg borom bi ishtara jënd na minal mu'minina ci way ngëm yàlla yi anfusahum seen bopp wa amwalahum ak seen alal yi seen bakkan yi la jënd ak seen alal yi nga xam ne moo leen ko dénk ne sama jaam jox naa ko waaye jënd naa ko ci yow ndax teraangaay borom bi tabaaraka wa taala lan la ko weccoowe ndax ko na jënd mu am looy jooy looy samane ko al al musmanu alay la ñuy njëgal ak njëg gi foog mu am <laughs> mu ne seen bakkan yi laa jënd lan laa ko weccoowe bi am na la wumul jëm ñoo moom ñu am àjjana ku pare ngir joxe sa bakkan ci yoonu yàlla ci ngërëmu yàlla sànke yàlla sa alal it nga koy def ci euh, yoonu yàlla ngërëmu yàlla ah li nga xam ne mooy sànce yàlla kooku boroom bi nee na bi anna lahumul janna ñooñu ngir mu ñeel leen buñ defee lool maa leen garantil aljana nan lay deme mu ne yuqaatiluuna fi sabilillah de du ay spéculation tëdd sa nit di ñaan sa njar di raay si déq te naan man fi sabilillah déedéet mu laa wax fi sabilillah ci yoonu yàlla bu jaree xare woo xamante ne nii yàlla ak yonentaama woote ñu dem ñu fi nekk di joxe nganti ngantin munaafiquun al kibaar yi de waaw waaw <laughs> déedéet buñ demee nag di xare ca yoonu yàlla mais fa yaqtuluna <laughs> ñoom ñuy rey dinañ rey noonu waaye wa yuqtaluna ñu leen di rey mbir mi woon loolu la xare moom boo demee soit nga rey wala ñu ngàdd la rek wala ñu rey la wala nga jóge faak say blessure ñëw <laughs> waaw mu ne lii nag wa'dan alayhi haqqa diggéey la boo xamante ne nii yàlla mi dara warul moom moo ko war lool boppam haqqa dëgg la de bu kenn foog na ay ay ay ay kaf la fi tawraata bindoon naa ko fekkoon na ma mentionné woon lii borom bi ci tawraat ba ma joxoon Seydina Musa alayhi salaam wal injil ak l'évangile di l'injil bi nga xam ne moom lañ joxoon Seydina Isa ibn Maryam alayhim asalatu wassalam wal Qur'an waaye mentionné naa ko ci alquran ñu ngi nii di ko jàng ak yeneen laay yu bari mais xoolal lii li muy màgg-màgg nga xamante ne xoolal dara jaay martyr ke jàppale kooku def ci alal xoolal keroog Tabuk rasulullah alayhi afdalu salatu wa azka salam nga xam ne da doon soññ nit ñi di yëg ci minbar bi di def ay ay ngir soññ nit ñi ñaax leen ngir ñu dépasser ci xare bi nga xam ne moom la ñuy waajal contre Qaysar azim Rum di Hiraql waaw Byzance waaw ba keroog la Seydina Ousmane al-Mi'ta alayhi ridwanu rahim ar-rahman daal di fay joxe joxe yu rëy ba borom bi bay suñu yonent bay saa saam ne ma darra Usmaana ma fa'ala ba'da al-yawm <laughs> waaw joxeem jooju yonent bay saa saam ne dootul lorati Seydina Usmaan lépp saam fanaan guddi yaa ngi xalaat na jamonoy naafila mu jël lépp ba fajar di xar di ñaanal Seydina Allah te la ko amee dépensé yi rëy nga xam ne moom la def keroog Tabuuk huwa al-mi'taa xalifatu rasulillah alayhi afdalu wa radiyallahu ta'ala anhu wa nga xam ne keroog naafiq yi comme niñ ko fi gise woon ba ñoom Abu Aqil ñëwee bi décarcassé wu def lu ne ngir mën a joxe bokk participer keroog ci Tabuuk sonn dem yenu dem jaay dafi yëlu ne ñëw yor ñaari saa mu jël benn bi ne bii ngir sama kër bii moom ngir ma participer yonent suñu borom euh, xeebul lam jëf de Seydina Abdurrahman ibn Awf ñëw joxe lu bari naafiq yi daal di leen dugg suñu borom rëbb leen ndax rëbb gu ndax ŋaññ gu ñu ŋaññ kuy def ci yoonu yàlla dërëmam ak la mu cay def allah allah foofu ngay xame porté wu lii yonent bi alayhi salaatu salaam wax waaw waaw fi nga koy xame gaa yi leen di ŋàññ borom bi rëbb leen alladina yalmizuuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat walladina la yajiduuna illa juhdahum fa yasxaruuna minhum saxira allahu minhum wa lahum adabun alim <laughs> ba pare teg ci lu garaaw kuy ŋàññ kuy def dërëmam ci yoonu yàlla non seulement suñu borom ne ñii fa yasxaruuna minhum ñu ngi leen di ñaawal di leen saboote saxira allahu minhum boroom bi moo leen def ak ñoom loo mel noonee bés bi mu leen di toroxal allah xera lahum ñeel na leen adabun bugal alimun bu tar istaghfir lahum mu ne yonent bay sa saam ñaanal leen jéggal façon yu mel noonee di ŋaññi ñiy def seen alal ci sama yoon ñaanal leen jéggal aw la tastaghfir lahum wala ngeen bañ leen ñaanal jéggal moo yem in tastaghfir lahum gis nga boo leen ñaanaloon jéggal yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam sab'ina marra soixante-dix fois waaw juróom ñaar fukki yoon falan yaghfir allahu lahum borom bi ne du leen jéggal ndax lan dañuy saboote kuy def alalam ci yoonu yàlla allah ah. léegi nag kon gis nga porté jël sa alal ak lu mu ndaw ndaw def ko ci yoonu yàlla ni mu ruyee yeneen tubaab saa saa nañ ne dinaarun anfaqtahu fi sabilillah ne dinaar boo jël bu doon day ñu ne dërëm wala dalasi wala comme ni ñu wax sànq benn euro boo jël wala benn centime boo jël def ko ci yoonu yàlla benn ngoog deuxième. wa dinar ak dinar boo xam ne an faqtahu fi raqaba boo xam ne da koo dépensé ci mooy ci eh, eh, libéré jaam waaw ab jaam nga xamante ne ni bokk na ci jëf yi gën a màgg tamit waaw bokk na ci jëf yi gën a waaw moo tax suñu boroom di tagg bi mu ne falaqtaxama al aqaba wa ma adraka ma al aqaba fakku raqaba waaw fakku raqaba mooy gis nga ngar daaj goo yu diis yu yu yu mag yoo yële mel ni guj nga mu ne bokk na ci yooyu fakku raqaba allahu akbar allahu akbar fakku raqaba allah mooy libérer ab jaam libérer ab jaam nag mën na nekk ci ay cas mën na nekk ne da ñëw fekk jaam bi mu nekk ci mbuumi jaam nga daal di koy libérer mooy jël sa alal def ci ngir ñu libérer ki nga xamante ne nii mooy jaam bi loolu benn la lo waaye am na beneen façon hein mooy nga fekk jaam boo xamante ne nii dafa nekk def mukaataba fekk jaam boo xam ne wax naa ña ko moom ngir mu bindu am lu mu fay bu buñ d'accord ñu ne ko trois millions boo ko joxee di nga libre soo ko mënu koo fay léegi ñu échelonner ko mooy ne ko mois bu nekk wala at mu nekk wala weer wu nekk wala bés yu nekk juróomi fan yu ne lii ngay joxe mu ne waaw bu matee mu libre nga ñëw fekk ko ci kaw noonu jël jël sa alal def ci ba tax mu libre fakku raqaba loo fa laqtahamal aqaba lan moo ko tere sànni boppam ci yooyu nga xamante ne yu am solo la ta waaw waaw mu ne fakk raqaba moom la njëkk tudd waaw moom la ci njëkk a tudd mu ngi noonu soobu leen ci yu baax yi lu ko teree def noonu la waaj mu ne boobu fakk raqaba kon wan raqaba ni mu magge mu ne diinaar boo def nag ci loolu ngir libérer jaam ta xoolal boo ko libérer kooku iñ ko defal moo tax borom bi ngir ah, rétribuer la fay la ci nga def moo tax mu ne la walaa gi yaa koy moom boo libéré jàmm méngoo gi ka ko moom day deñ ci moom ka ko moomoon yow nga yor ko hadisatu barira yaa ngi koy fàttaliku yaa vay <laughs> voilà du ma la ton ne waa bay jarut ci fichier yi <laughs> ah bay yow nii buñ ko naree jàpp ñu avancé <laughs> yow gis nga hadis yi ñaata lañu yaa ngi mat ko <laughs> yow bi ñu tollu ñun ñu ngi ci deux cent quatre-vingt quatre-vingt-neuf hadis yi ñaata laa la waxoon mille huit cent mille huit cent quatre-vingt-quatorze côté boobu la 1896 hadis nga yaakaar ne saa bu ñu ñëwee yi war a dellu ca lañ gisoon daawul dem ah loolu loolu fay nag loolu man da ne dem bu ko defee sax mu nga nga nga gën a dégluwaat acca <laughs> alhamdulillah <laughs> liggéey baa ngoog sas naañ la <laughs> sas wu rafet la sa baax de du waray exploité ngir sa njariña kon fakku raqaba loolu li muy am njariñ ñépp yonent waaye saa saam ne dinaarun anfaqtahu fi raqaba dinaar boo jël def ko ci loolu ngir affranchir jàpp libérer ko wala participer ci sa libération waaw mu waxaat beneen ba moo ñaan ñetteel wa dinaarun tasaddaqta bihi ala miskin ak dinaar boo xam ne da nga koo sarax am miskin te borom bi ah, bi mu waxee fakku raqaba lu mu ci teg aw it'amun fii yawmin zi masghaba yatiman za maqraba aw miskinan za matroba waaw mooy ngar daj yooyu ruñ yooyu ta am solo lu ko teree def waa ji falaq taxtama al aqaba waaw mu ne la aqaba yooyu fakku raqaba aw it'aamun wala reele fii yawmin ci bis boo xam ne zi masghaba bés la boo xam ne bés bu bu bu bu bu naqari la de waaw du bés boo xamante ne nii bésu lépp nëtëx di dox non bésu eh, eh, jamonoy ñàkk jamonoy majaa waaw inflation am produit yi loolu laal mu lakk la nga tegaat doo laal ndax cher waaw ñu bari manuñ cee jot ngay ngay ngay joxe ñax nag ci jamono joo jële yooyu bokk na ci aqaba wa ma adraka man aqaba waaw mu ne nag kooku it'amun fi yawmin dhi masraba kan koy man nekk yatiman dha maqraba waaw ab jirim boo xam ne way jege ñaale la aw miskinan dha matraba wala muy koo xam ne amul dara takkoog suuf si ndax ñàkk waaw waaw kanta xaj yeneen aaya yiy wax ci ngëneelu dépenser ci yoonu yàlla ah sarax ab miskin loolu bari na lii rek lañ ciy ñaaw waaw Allah mu ne diinaar bi nga dimbalee miskin boo xam ne xoolal koo xam ne amul woon lu mu lekk ñetti fan a ngi nga fexe yow leel ko jox ko mu lekk te gisoon nañ fi xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ne borom bi tabaaraka wa taala danaan jaam bi wala lañ koo tuddoon